ci suñu jotaay bii génn bi suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu ngi woon ba léegi zakaa muy attey zakat attey zakat duggoon nañ bi ba ñu ngi agsi woon fi nga xamante nii doon xool benn ci alal yi nga xam ne ñoom lañuy joxe zakat ana nan lañuy leen di génnalee zakat ak nu mu fay demee ñu ngi woon kon min maalim maxsuus nan lañ koy génnee ginnaaw biñ gisee churut yi ci jataay yi ñu wees suñu ngi woon ci suñu tirwaar numéro un ndax dañ ko divise woon dañu ko diviser woon en tiroir muy tirwaar numéro un ñu defoon fa aldahabu walfidda muy li nga xam ne mooy zahab mais mooy li nga xam ne mooy fidda di or ak xaalis tiruwaaru ak xaalis ak li jëm ci suñu monnaie yi mm. ak li nga xamante ne mooy takkaayu jigéen yi ak or bu xaraam yii nii yëpp gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal mm. gisoon nañ naka lañuy génnee zakat lan mooy miqdaaru muy montant wu seuil imposable or pur ak xaalis pur ak lan mooy seuil imposable li nga xamante ne nii ah mooy li nga xam ne mooy suñu monnaie locale yi ak jamono ji nga xam ne ci lañu ne nga xam ne daanaka indexeetuñ ci benn nii ci or nii ci xaalis li nga xamante ne nii moom lañ koy indexé mooy ci marché bi ak géopolitique ak li nga xam ne mooy soubresaut la politique mondiale loolu daal nga xam ne mbir yi tegootul rasid bi nekkatul benn ci suñu alal yi laysa bil dahabi wa laysa bil fidda nekkul ci li nga xam ne mooy or waaye nekkul ci li nga xamante ne mooy xaalis gisoon nañ ne insha allahu taala amoon na ñaari wax ci loolu ñenn ñi ne rasidu dahab yi mooy dañuy jël ak dahab muy quatre-vingt-cinq d'or lu toll noonu le mooy nekk nisaabu suñu alal yi waaye gisoon nañ ne insha allahu taala du lool mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër li gën a dëgër mooy deuxième bi mooy ci nisaabu al fidda muy nisaabu li nga xam ne fidda mooy euh, euh, argent ci lay doon loolu mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ tànnoon moom lañ nootaloon te waxoon nañ la li tax muy cinq cent quatre-vingt-quinze grammes d'argent loolu la li muy jar ci marché bi ngay multiplier ak prix wu gramme d'argent lim lay jox lool mooy bu xaalis ku yor lu toll noonu ci ay monnaie yi ñu yor ba mat at kooku da ciy génne zakat téeméer yu ne ñaar ak genn wàll waaye junni yu ne euh, ñaar fukk léegi cent yu ne deux virgule cinq mille yu ne vingt jataay bii ñu weesu jeexaloon nañ li jëmoon ci takkaayu jigéen ñeeg est-ce que dañ ci génne zakat wala noo gisoon nañu wuute bi ci am diggante xanafiya yi ak waa jumhur te waxoon nañ la li nga xam ne mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala mooy waxu waa jumhur këne loolu dee sut ci génne zakat ginnaaw ci noonu lañu tëje woon suñu tiroir boobu ñu war ubbi tey tiroir numéro 2 ci façon alal yi ak nan lañ leen di génnee alal li génnee zakat kon tey ñu war a gis insha allahu taala ndeem soob na suñu boroom muy zakatul xububi wa zuru'i wa thimaar muy li nga xam ne mooy euh, azakaay mbay mi liy génn ci mbay mi récolte bi champs yi nga xam ne cultivateurs yi paysans yi ñoom la intéressé loolu waxoon nañ la dafa bokkoon gisoon nañ ko ci lu njëkk dafa bokk ci façon alal yi nga xam ne bi ñuy gis charte yi nga xam ne mooy charte yi yu zakat waxoon nañ ci wàllu min maalin maxsuus que ne alal jooju il faut mu bokk ci façon alal yi nga xamante ne nii façon alal yi nga xam ne charia dane alal yooyu dañ ciy génne zakat gisoon nañ ne bokk na ci yooyu te mu sax ci xadiis yi mooy alxintoto muy le froment ak li nga xam ne mooy ash-sha'iru di orge wa tamru ak li nga xam ne mooy tàndarma bi nga xam ne ci lañuy gis lii boo fàttale ko bu dee fàttale ko ngeen mooy ne gisoon nañ li nga xamante ni mooy euh, ana est-ce que ci yii rek lañuy yem yii nga xam ne moo sax ci sunna rek lañuy yem wala dañu koy yaatal ci leneen ci yeneen yi nga xam ne ñoo niroog ñoom gisoon nañ ne ñu mel ni zahiriya yi rahmatullah alayhim ñoom lañ njëkk du tudd parce que ñoom ñoo ne ñoom ñoo kolewu ci texte yi comme leur nom comme leur nom l'indique mooy ñoom zahiru ci li feeñ ci kaw texte yi noonu rek la ñuy jël waaw al imam ibn az-Zahiri rahmatullahi alayhi limaloon nañu yi nga xam ne moom ñoom yooyu lañ d'accord te waa jumhuur yi d'accord nañ ci loolu waaye dañ cee yokk yeneen moom mu ne mukk du ci dal est-ce que az-zabib xam nga zabib dafa bañoon parce que nee na parce mooy raisin sec parce que moom dane mbir mi comme que wérul xadiis bi wax zabib wérul ci man zabib bokkul ci yi nga xamante ne ci meññeef yi yiy jóge ci tool yi ñuy joxe zakat zabib bokk ci parce que hadith bi koy wax wérul waaw ñoom pour ñoom ñett yi kese lañuy génne zakat waaw pour al imam ibn Hazm ay tamru yooyu non ay kii bokk euh, urs muy muy ceeb ak yooyu kenn du ci génne dara waaw moom pour moom yooyu kenn du ci génne dara ay ceeb fii ay dugub fii kenn bi ci génne dara dara dara waaw moom daal li teg si wax la jeex na paa paa pëm jeex na mais waxoon nañ la loolu gënu la dëgër gisoon nañ beneen côté bi beneen opposé bi mooy al ahnaaf di lee xanafiye yi rahmatullah alay yi yëpp waxoon nañ ko dañuy rappeler rek parce que dañoo nekk ci tiroiru as-simaar li nga xam ne mooy les fruits ak yi nga xam ne ñooy les fruits de de la récolte yi jóge ci may mi mais yii waxoon nañ ko walillahi alhamdu min na bañ ko tuddoon moo tax li rappel kese lay doon duñ ci taxawaat ay dalil yeeg yooyu duñ ci duggaat ndax foofu waxoon nañ ko ku nekk ñu indi la ku nekk wax li nga xam ne mooy dalilam ak li nga xam ne moo tax mu wax li mu wax kon xanafiye yi ñoom dañu ne woon ñoom affaire bi dara yooyu yépp lépp luy génn ci suuf dañ ciy joxe zakat waaw lépp luy jóge ci suuf dañ ciy joxe zakat amul benn benn restriction buñ ciy teg wala benn nisaab amul nisaab ñoom moo tax xanafiye yi amul nisaab amul dara lépp lu génn ci suuf si daal bu dee ne loo xam ne asamaan si moo ko arrosé wala loo xam ne ab fleuve moo koy arrosé waaye boroom tool bi defu ci benn effort fleuve ba dafay jaar ci toolam di ko arrosé yooyu noonu ñu ne al ushru bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu diviser alal ji mooy bu récolte bi ñëwee dañuy ba récolte lépp ba ñu ba ñu góob bu dee lu ñuy góob la wala lu ñuy déqi waaw déqi mooy gerte lañ koy wax ak yi nga xam ne dañuy suulu ci suuf ñu leen di génne loolu lañ naan déqi góob nag mooy nekk ci kaw ñu koy dagg noonu ngir di ko këyir di ko këyir ak li nga xam ne mooy euh, sartu façon sartu yeeg yu mel noonu yi nga xam ne moom la ñuy dagge li nga xamante ne mooy gupp yi waaw épi mooy épi épi voilà épi dugub yeeg blé yeeg yooyu hein léegi bu dee dañ koo teg ñu def récolte bi yépp hein dañuy diviser mbir mi par dix léegi un dixième bi al ushru moom la ñuy jël jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ashxaas maxsuusin bi nga xam ne war nañ koo gis ñi nga xam ne ñoom lañu war a jox zakat loolu mooy li nga xam ne taw bi moo ko moo koy arrosé wala fleuve suñu borom yeeg nahri yeeg mooy mooy dex yeeg ah ak yi nga xam ne ñooy euh, sewnde yeeg yooyu ñoo ko arrosé ñoo koy arrosé waaju du ci def benn effort loolu la un dixième bu dee nag waa yi moom moo ut ay canalisation am ak ut ay méthode d'irrigation am daal di puiser ndox ut yoo xam ne fa la koy jaarale ngir muy mën a arroser wala boog muy siyaan boo xam ne waa ji moom mooy dugg ci biir ah jóob ndeysaan jóob ma nga xam ne tool la yor moom mooy dugg ci biir di tànk yor yor waar yi duy leen ci ndox mi gaawaat génnaat daw di arroser tool bi noonu ba mu meññ bu boobaa comme que def na ci effort suñu boroom sharia ah yërmande gi li nga xam ne suñu boroom noonu la nekke sharia ma nga xam ne rahma rahma la waaw yërmande la mu ne kooku moitié wu lañ ko laaj fële moom lañ koy laaj nisful ushri allah akbar waaw xam nga al ushru lañ ko laajoon mooy ba ñu ko dé euh, départager en dix parties benn partie bi lañ ne la jox fuqaraa yi mais bu dee ne moom moo ci def effort yi ngir ji ko moitié wu loolu noonu mu doon mu waroon a joxe bu doon asamaan see ko tawal moom moitié bi lay génne li ci des yëpp mu bokk ci poosam waaw. xanafiye yi ñoom dañ ne woon loolu nag ñun amul nisaab amul seuil imposable ci wàllu zuru' as-simar wal amul. lépp lu waay bay lu mbay ma mbayoo waaw te tamit amuñu ñun comme li waa jumhur di wax nii naan ay ñoom xaal ñoom ñoom kii duñu gi génne zakat non ñun lépp la ñuy génne zakat lépp loo xamante ne nii luy génne ci suuf si la dañu ci génne zakat te mooy loo xam waxoon naa la waxuñum saxayaay de loo xam ne dafa jekke di saxal boppam déedéet waaw déedéet déedéet mooy li nga xamante ni nit ki moo koy bay waaw moom waxoon nañ la fiñ ko tegoon ñoom seen wax joojee yooyu gisoon nañ ko waa jumhuur minal maalikiyati wa shafi'iyati wal hanabila ñoom ñu ne woon ano ah ñun non ñun on est ni avec les zahiri ni avec les ahnaf ñun ànduñoo ak li zahiri yay wax que ci lool rek la yem lool rek nii mooy kon mais kon léegi kan mooy joxe di zakat xoolal ma ay Indonésie réew mi nga xam ne moo ëpp ay nit jullit daanaka dañuy fay bay ceeb ay Vietnam réew yooyu mais léegi nga bëgg a wax loolu yooyu yëpp kenn du ci joxe zakat li ñuy xool daal fromage fromage tàndarma mais yi ci des ñu mais loolu man da ne loolu àndul ak li nga xam ne mooy xikma bi ànd ak ruuxu sharia ñoom ñoo defoon qiyaas waxoon nañ la ñoom dañu diviser woon ci en deux muy maalikee yi ak shafi'iyye yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne kullu ma taatu wa yuddaxar lépp loo xamante ne nii ah dañu koy dunde te day mën a conserver boppam mooy conservation bu yàgg boo xam ne comme dugub ji bu ñu ko tegee mën naa conserver boppam benn temps benn durée boo xam ne xaw na yàgg complètement contrairement ak ñoom bëttéex mooy ñoom xaal ak gaa yoo yëlee ñoom mawse ñoom banaana ak gaa yoo ñoom orange ñooñu ñoom burtukaal boo leen fi bàyyee ñoom kammaate dañuy gaaw yàqu moo tax ñii nii ñu ne loolu kenn du ci joxe zakat parce que lay sa mimma yuqutaat wayu daxar waaw léegi loolu lañ waxoon nag ñoom seen wax jii moo gën a dëgër xanaa bi lay ñoom ñoom dañ ne woon ñun dañuy xool est-ce que mbir mi day wow lépp loo xam ne day wow di des te mu nekk loo xam ne dañ koy natt parce que gis nañ ne yi fi yonent ma lay saab saab wax yi yépp dañ koy natt te dañu am rapport bii dañu nekk loo xam ne yu ñuy yuy wow la te tamit dañuy des mooy bu ñu wowee dañuy mën a conserver wu mën a des ñu ne kon loolu kon lépp loo xam ne nii la mel moo tax ñoom ñu dugaloon sax coûte euh, huitaine le coton te pourtant coton duñ ko lekk parce que ñoom xoolewuñ côté boobu ñoom côté bee lañ xool alors que jumhur min al malikiyati wa shafi'iyati rahmatullah alayhi ñoom dañoo xoole ne mbir yi seetlu nañ ne yonent bi alei satu salaam wax fi yépp ci wàllu yi ñuy bay lu ñuy lekk la xenta froment dañ koy lekk tamru dañ koy lekk muy tàndarma waaye li nga xamante ne ni mooy sha'ir bi orge des koy lekk kon ñu gis ne loolu kon kulluma woqtato wayu doxar léegi nag loolu lañ nootaloon ni mooy insha allah mooy li gën a dëgër mooy li gën dëgër kon nag ci loolu lañuy ñuy léegi nag mooy wax naa la nag wax ju nekk dafa am lu mu ëmb même ci côté alal gi mooy maalikee ni ñu la ko waxee ni ak Shafi'i yi rahmatullah ñoom ni ñu demee nii wax naa la ñoom xaal kon xaal ku am toolub xaal kenn du ci génne zakat en tout cas fekk jaayoo ko bu dee tool la booy jaay bu boobaa nag yaa ko génne ci loo xam ne zakat waru ci woon dugal ko ci urudu tijaara mais sinon bu dul loolu kenn du ci génn li nga xamante ne ni mooy zakato léegi ñoom kon tamaat raisin mooy euh, euh, kii num tudd euh, mooy pas raisin parce que mooy bu dee bu bu bu bu wow bi liñ naan zabib si loolu dañ ciy génne zakat waaw ñoomin tamaate ñoomin banaana ñoomin orange ñooñu kenn du ci génne zakat bu ma amoon sama toolu pomme loolu it kenn du ci génne zakat parce que lay laysa mimma yuqtaatu wa yuddaxar waaw alors que waxoon nañ la masalaam gerte ma newoon masalaam wolof yi loolu dañ ciy génne zakat parce que dañ koy lekk te day conserver boppam kam kam mina dëxini la ci gaa yi defar waaw gaa yi li ñu gaa yi gaa xam ngeen mbëpp dëxin mbëpp ay dëxina ki ay waaja ñoomin maafeek gaa yooyu yépp fan lañ koy defaral dul ci gerte gi moom yu yuqu taatoo wayu daxar hein ñoomin ñebbe waxoon nañ la li jëmoon ci wàllu ndambe ak gaa yooyu yëlee ñoom ñépp daldi woon nañ la koy wax walillahi alhamdu wal minna léegi lii nii ab récapitulatif la lu ñu gisoon léegi nag ñu jàll nag ci léegi nag par ndànk-ndànk waaw ndànk-ndànk mooy léegi est bu ñu xamee lii est-ce que léegi charte lii it waxoon nañ ko mooy lii mooy que yii nii mooy azru'u wa himaaru ak yooyu amul xawalaanul xawli soxlawul date d'anniversaire waaw lu tax loolu moom ak dëppoo la boroom xam-xam yépp ci dëppoo ndax wax ji suñu boroom wax yàgg nañ ko fee wax suuratul anaam aaya 141 wa aatu xaqahu yawma xasaadihi wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin wa aatu joxaleen xaqahu li ci neex mooy gis nga côté bii dañ ci avancé Allah dañ ci avancé woon bi ñuy gis façon alal yi ñuy def zakat moo tax mu simple da ngay wax rek nekkoo fi di joxe dalil yu yu kiiw ak di di argumentation yu metti du la ci fekk ah mooy lan mooy wax aatu xaqahu joxe leen xaqam mooy zakaatam yow ma bés bi nga xam ne xasaabihi ngeen ko góob mooy mbay mi loolu ñépp ci d'accord amul kenn ku ne ci boroom xam-xam yi non mbay mi boo rek defee sa récolte da nga koy denc bu dee muharram la woon weeru tam xarit da ngay koy da xaar ba weeru tam xarit bu dee fekkaat na ko fi bu ko fi fekkul ngeen dundee ko mbaa leneen garaawul loolu amul déedéet bés bi ñu ko góobe mooy bés bi ñuy def récolte bi bés boobu lañ koy génne voilà voilà mu ngi noonu léegi nag loolu bu dee benn lu lu ñu war a leeral la léegi nag euh, laaj bi nga xam ne moo ci tegu te tontu woon nañ ko tamit mooy mais est-ce que am na nisaab hein yéen d'accord pour faire simple dañuy deme li nga xam ne moo gin a dëgër yi ñu ne moo gin a dëgër insha allah ku amoon sa toolu ceeb sa toolu dugub sa toolu mboq sa toolu basi sorgho ak gaa yële ah nga ñëw blé ak gaa yooyu yëpp ñoom mboq voilà mooy ñoom mboq ah maïs non maïs mooy mboq voilà maïs mooy mboq ñoomin blé gaa yëpp nga am leen seen tool yooyu mais léegi est-ce que man dama naan tool bi ñor na rek ay wa nañ ci génne zakat est-ce que loolu lan lañ ci jublu mooy est-ce que zakat am na nisaab zakatu zuru'i est-ce que am na nisaab te nag bu dee am na nisaab mais ñaata la lu muy tollool <laughs> ah, problème a ngoongoo <laughs> loolu de questionnement la laa laaja ngoonga la de boo xamante ne nii war nañ koo bu ñu bëggee continuer buñ bëggee avancer mooy la mooy nisaab est-ce que am na nisaab ah, est-ce que euh, euh, sama toolu ceeb bi am na fuñ naan bu fa tollee seuil imposable boo xam ne bu fa tollee ci lañ may ci lañuy li nga xam ne mooy impôt mooy la ma ciy génne zakat boobu mooy l'impôt légal waxoon naa la aumône moom bon mettons aumône entre parenthèses tege ko ne parce que aumône bon non imposable moo tax sëy imposable nisab mooy sëy imposable mooy fi nga xam ne bu ko fa sa am am bu ko ci tool bi génnee lu toll noonu ci la ñuy génne zakat bu tolul noonu même dee ñor na kenn du ci génne zakat ci loolu est loolu am na ci dañ naan la loolu dafa am wuute ci biir boroom xam-xam yi raxmatullahi alal jamii parce que wax nañ la cinq xanafiya yi hein këne ñoom loolu dañ ne looloo loolu amu ci waaw dañ ne loolu amu ci loolu amu ci mooy lan këne amul nisaab lépp lu génn ci lépp luy génne ci suuf rek ah lépp luy génn ci suuf ci tool ab tool ab chant lépp lu ci génn da dañ ciy génne zakat ku fi ku fi bay lu mën a bay bu récolte ba jotee da ciy génne zakat waaw amul ay c'est imposable de kënee bu bu bu matee fii bu matul non non non moom day génne zakat ñoom nu man di demee dañ ci génne zakat loolu nag ñoom waxoon nañ la fi ñu ko teg waaw nee nañu yonent bi alayhi salaatu salaam ak teg sa alquran yi fenn la deful benn différence waaw benn différence la defal la deful fet doomu aadama du saxayaay dañ loolu dañ ciy génne zakat ndax ñu ngi tegoon ay fiima saxatis sama al wa fii ma suqiya bin nadh nisful ushr li yonent bi alayhi salaatu wax ne li nga xamante ne nii dañu ko ah fii ma saqati sama mooy liñ doon wax sànq li nga xam ne asamaan moo ko euh, moom moo ko arrosé al mooy dañ ciy joxe un dixième wa fii ma suqiya bi nadh li nga xam ne nag waa ji moo ci def ay gëléem la wut ñu koy utal ndox sonn ci ah, comme li ñu waxoon sànq moo ut méthode d'irrigation yu muy yu muy yu muy muy yu muy arrosé yooyu yëpp moo ko utal boppam mu ne nisful ushri mooy li nga xam ne mooy moitié wu un dixième bi nga xamante ne ni moom lañ la waxoon ñoom foofu lañ tegoon seeni wax ah foofu lañ tegoon seeni wax ak fii ma saqati sama wal uyun aw kaana uthriyan al ushr xadis yooyu yépp dañ ko ne yi yépp ñun lay jàppale te ñun lay waxta loolu al imaam al buxaari yu dina koy solo ñu ne yii nii yépp day dëgëral li nga xamante ne ni moom la wax al imaam ak imaam abu daawud at mooy wax asxaabu as arba'a alimaamu abu daawud alimaamu tirmidi alimaamu nasaa'i ak imaam ibn maaja ñoom ñépp soloon nañ ko fii ma saqati samaawu wal uyuun aw kaana afriyan al ushr waaw wa fii ma suqiya bin nadh nisf al ushr yonent ma lay saar saam ne li nga xam ne asamaan si ak uyuun yi mooy sew ndey mooy euh, rivière yeeg fleuve yi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko aw kaana mooy loo xamante ne nii taw bi moo ko dal taw ci taw bi la ci taw bi la jóge wala loo xam ne ci fleuve yi la jóge walla yooyu te waa ji defu ci benn effort day daw ba dugg biir toolam ak yooyu kese mu ne loolu al ushu ñu ne loolu yeneen ma lay sa sam dafa généraliser waaw ak fii ma saqatil anhaar wal wal wal ghiyam al ushur wa fi ma zughiya bi zaniyatin wal ushur yonent bi alayhi salaam wax xadiis boo xam ne mu ngi sahih imaam muslim ah ne fi ma saqatil anhaar li nga xam ne dex yi ak niir yi mooy taw yi jóge al ushur loolu dañ ci un dixième bi lañ ci mun ñu ne yii nii yépp ah dafa nekk loo xam ne amul benn ré amul benn benn sëy bu mu joxe dane rek lu génn ci suuf si kon nag amul loo xam dañ naan bu tollee fii ci la ñuy joxe bu ko toll kenn du ko joxe hein kanta waa jumhuurul ulama ñoom dañ ne ñoom a ah, ah ñun nag am na ko ñun dëgg la de xadiisu xanafiya yi mais ñu ngi ci saxiix yi ñun loolu du du waxaale wuñ ne affaire yi dëgëruñu non wax su ñu wax newul foofu suñu wax newul foofu de ñun dañ naan loolu lii ñoom seen xadiis bi ñu yor dafa généraliser dafa nekk xadiis boo xam ne c'est un hadith boo xam ne dafa am la te usul yi yépp xam nañ ne am al am yu xasasu al am bu amee dalil boo xam ne dafa gën a particulier bu ñëw day particulariser li nga xam ne dalil la boo xam ne dafa général te ñoom xanafiye yi ñoom li ñu wax ñun d'accord mais lu am la mooy yonent ma la saa dafa wax ju mu joyal lépp loo xam ne lu ñuy génn ci kii yi euh, al ushruk yooyu waa jumhur ne si am na nisaab yéen seen lool dafa am d'accord nañu alaam alaam amun yu xasas ngeen yor yéen fii ma saqati sama al ushru loolu dafa général yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ënd moo wax ah moo wax comme ni nga xam ne ci la ci la alquran di wax ne xurrimat aleykumul maytatu wad dam ah alxuraan lan la wax xurrimat xaraamal nañ aleykum ci yéen al maytatu li nga xam ne mooy medd wad ak li nga xam ne mooy dereet ak ñoom laxmul xinziir li nga xam ne mooy yàpp ñoomin mbaam xuux ñoom cochon ñoom porc ñoom ñi nga xamante ne nii ñooy gaayoo yële ak yi ci tegu mais lan lañu xamee ban façon deret la alxuraan xaraamal fi mu ne aw daman masfuuxa ñu xam ne kon deret juy wal la deret juy wal waaye bu ma rendee samam xar deret ji nga xam ne mooy gicle waaw boobu noonu dafa sobewu te dafa xaram nit di ko utiliser moo xam di ko lekk wala di ko diw ci jëwum waaw wala ñu koy diwali xale ci jëy yi moo xam tabaski la wala déet ndax sobe la waaye nag bu ma paree ba koy fees deret ji nga xam ne moo des hein ci biir yàpp wi loolu ma koy togg mu ci nekk loolu noonu xaraamul te loolu nan lañ ko xamee ndax alxuraan mu ñëwaat ne aw daman masfuha wala li nga xam ne deret joo xam ne day walla kon la général woon fële alxuraan ñëw na particulariser ko foofu te xam nañ ne sunna day particulariser sunna sunna day particulariser li nga xam ne mooy alxuraan fii sunna moo particulariser sunna yéen xanafiya yi lii ngeen wax nous sommes d'accord fii ma saqati sama al ushru d'accord nañu ah alhamdulillah d'accord nañu waaye nag seen texte bi dafa général te ñun am nañ lu particulier ñu ne leen waa jumhur yaa ma'shar al jumhur min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila ayna dalilukum ana seen dalil lan mooy seen dalil ci lii ngeen di wax ana lan moo koy appuyer ana lan mooy dëgëral seen wax jii hein moo koy dëgëral ñu ne ñun suñu wax suñu dalil tuddoon nga ko fi bu yàgg waaye ba ngay wax ci wàllu nisaab yi tuddoon nga ko neewoon nga diñ ci gën a ñëw moom lañ lay joxaat xadis boo muttafaqun alayhi boo bële yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne laysa fii ma duuna xamsi awsuqin sadaq ah laa laysa nekkut parce que bu ñu fàttale ko yow duggoo woon ci leeral bi dañ ne woon bon lii nañ ko bàyyi comme que côté xaalis bi lañ doon wax foofu rekk nga waxoon waaye feneen fii waxoo ko woon léegi nag wax ko jot na ñun masharal jumhur ñoo la koy wax laysa fii ma duuna xamsati awsuqin sadaqa yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul ci loo xam ne moo gën a néew xamsati awsuq ah xamsatu awsuq mooy juróomi awsuq léegi léegi nag luy luy awsuq ay waay jile waay waay waay waay jile waay lan mooy aw suq waay ñu ne noo aw suq loolu simple na ah loolu mooy euh, kii la mooy mooy alwasqu mooy équivalent wu pluriel aw suq loolu xam nga mooy équivalent mooy benn wasaq benn wasq mooy soixante cent xam nga san cent cent cent moom xam nañ ko nooy génnee muddum koor hein ne si waaw xam nañ ko mooy kii bi rek ah muurum koor wala muddum koor niñ koy génne cent mooy mooy mooy arbaatu am daal mooy bu ma tàllalee samay loxo ci koo xam ne nit ku doomu tàllal sama ñaari loxo mel ni kuy ñaan tak takkale leen def nii tëjuma leen bu baax ubbiwuma leen bu baax bu yemamaay tibb ci li may tibb moo xam ceeb bi moo xam suukar si moo xam blé bi moo xam li nga xamante ne mooy orge bi lu tol noonu feeso duma ko mooy day yem day fees mais du ma ko def ba mu kawe day yem lépp yem ma jël sotti ci li may benn récipient tibbaat def noonu ba muy ñeent yu toll noonu loolu mooy saa wasq nag mooy li nga xamante ne nii mooy soixante soixante soixante saa mooy benn wasq kon kon hein kon mu ngi noonu léegi kon bu ne kon cinq laysa fii ma duuna xamsati awsuqin sadaqa hein am na beneen xadiis boo xam ne dane laysa fii xabbin wala tamrin sadaqa xatta yabluga xamsata awsuq hein yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne laysa fii xabbin wala tamrin sadaqa xatta yabluga xamsata awsuq mu fi habbin amul ci pepp wala tamrin ne tàndarma sadaqa amul amul zakat boo ciy joxe xatta lu dul ndere ndere mooy lu dul xatta ba mu yem xatta yabluga xanaa ba mu yem xamsata awsuq li nga xam ne mooy xamsata awsuq ah kon benn wasq mooy soixante cent léegi bu ma bëggee xam xamsatu awsuq ananaka ananaka laa def way mooy kon damay jël cinq fois soixante cinq fois six trente ma jël zéro bi teg ci muy trois cent kon mooy lan ma am lan trois cent cent hein mooy kon loolu trois cents sa mooy équivalent xamsatu awsuq waaw léegi nag léegi euh, fii lu ama am solo nekk nii lu am a am solo lañuy waaj a wax nii lu ama am solo la ñuy bëgg a wax mooy la mooy est-ce que déggoon nga Hanabila yi li ñu waxoon Hanabila yi est-ce que déggoon nga ñoom ñoom fi ñoom ñoom li ñu prendroon en consideration ci mbir yi ñoom jëluñu woon affaire wu waxuñ la woon kullu ma yaybas wa yabqa wa yukaal ñoom dañu ne yii nii yonent bi aleyhi salaatu salaam tudd xinta froment euh, euh, sha'ir orge ak tamru tàndarma li ñu bokk ñoom ñépp mooy lii mooy dañuy wow te dañuy des te dañ leen di natt natt yu ka alkaal alkaylu bi litre bi litre litre la kayl ak wazn bokkuñu moo tax yonent bi saa saam doon wax naan al mikyaalu mikyaalul madina wal waznu waznu mooy yi nga xam ne dañ leen di natt en volume quant yi ñuy peser peser beneen affaire ba ah fii nu rakkis parce que fii nii bés bu la rawee fi ngay tàmbalee jaxasa pédale yi mooy euh, gis nga kayl foo dégg kay a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim waylun lil mutaffifiin alladhiina idhaa ktaaluu 'ala an-naasi yastawfuun wa idhaa kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun bokkuñu al-kaylu wal-waznu shay'aani mukhtalifaani ñaari mbir lañ yoo xamante ne dañoo wuute bokkuñu ne al kaylu foo déggee kayl mooy lu ñuy natt la en volume waaw en litre en litre alors que al waznu loolu ay kilo la lu ñuy peser la loolu nag bokkuñ lan moo tax bokkuñ xam nga loolu taxawoon nañ ci bi nga xam ne ci lañ doon def ca koor am na euh, suuratul mutaffifiin fële ca soppe war na def ñetti at euh, mooy loolu lu ama am solo la ci génne muurum koor mais tamit ci génne zakatu zuru génne yi mooy affaire yi nekkul ci ay ay kilo ah nekkul ci ay kilo des fois nag nga gis boroom xam-xamu léegi nga gis ñu la koy defal ci kilo ngir ngir lan ngir ñenn ñi mooy ñenn ñi ñu defal la ko ci kilo ngir yombal la ko yombal ko nit ñi ñu xam ne lii mais kilo problème u kilo lan moo tax manu la nekk lu tax parce que bés boo ko defee en kilo xam nga ñépp leer nañu céréales yépp tolloowuñu poids céréales yépp tolloowuñu poids yaakaar nga ne ceeb bi ak dugub ji ak li nga xamante ne mooy gerte gi ak ñebbe ji hein ak façon yooyu bu ma jëloon xoolal bu ma jëloon cinq kilos ceeb est-ce que cinq kilos ceeb ak cinq kilos dugub ñoo tolloo est-ce que cinq kilos euh, euh, euh blé ak cinq kilos maïs mboq ñoo tolloo est-ce que bu ma peser woon cinq kilos euh, euh, ceeb jël cinq kilos mboq peser leen ñoom ñooy tolloo mooy est-ce que li may am benn la non non. mu ngi mel ne bu ma jëloon ay pat pasta hein ay pat ay pat bu ma ko ñëwoon doon ko peser hein ñaata ñaata laa war a laa war a peser pour am ay kilo alors que bu ma jëloon ceeb moom mooy de ma am ay kilos yu diis léegi pat yi dinaa ci am lu bari ngir dab kële moo tax affaire bu du affaire kilo affaire wazn la en litre la lépp nag yi nga xamante ne nii dafa jëm ci wàllu zakat ak yii nii muurum koor ak yooyu zakatu zakatu thimar yooyu minal kayli minal kayli mooy dañ koo nekk loo xam ne dañ koy natt en litre en litre léegi yow buñ la nee benn wasq mooy soixante sa mooy soixante sa léegi kon da ngay jël te la cinq cent il cinq aw suq aw suq loolu mooy sëy imposable bi ndax loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam wax fii ma duuna xamsati awsuqin sadaqa ak laysa fii habbin wala tamrin sadaqatun hatta yablugha xamsata awsuq kon laysa fii ma duuna xamsati awsuqin sadaq amul loo xam ne lu gën a néew cinq awsuq sadaqa mooy bu ma jëlee kon trois cents damay jël soixante fois cinq ma am trois cents mooy trois cents cent hein lu toll noonu mooy li nga xamante ne nii moom laay génne waaw da ngay gis ci boroom xam-xam yi ñu naan la mooy équivalent ci wàllu kilo yi ay six cent moo tax ci lool sax dangay gis ñu ciy wuute da ngay gis ñuy wuute ci façon kilo yi ñaata la war a doon waaw parce que loolu mooy affaire bi loolu mooy affaire bi mooy foo jaar il foofu la ñuy terminer mooy dañ cee wute wute yoo xamante ne nii ah même bu dee soriwul yenn sor yi ñenn ñi ne affaire bi six cent environ six cent kii la six ci wàllu dugub waaw ne am ñeneen ñu ne xam nga 647 am ñeneen ñi ne kilo kilogrammes ci xamxo ba léegi de ci xamxo ba léegi ah kanta ci wàllu loolu mooy ci wàllu xam ci wàllu li nga xam ne céréales yi mooy mooy mooy mooy mooy euh Euh, euh, mooy yii rek mooy ñoom xam ñoom ñooñu ñoom ñépp mooy xam nga 675 ñii ne 647 waaye mooy naka noonu it lañ euh, am na ñeneen ñu wax lu lu lu suufe yi am na tamit ñoo xam ne li ñu wax moo ëpp li tuuti nga gis ne li nga xam ne moom lañ amoon même ci wàllu fidda bi amoon na tuuti wuute waaye rëyul woon noonu entre cinq cent quatre ak sept cent ak ak six ak six cent alors que fii wax yi da cee bari ngir def ko ci wàllu kilo mais mbir mi à vrai dire ci wàllu litre la waaw léegi nag par expérience lañ ne comme buñ ko defee loolu équivalent ci kilo lii lay doon mais liñ la ci wax moo ciy nekk mooy ne affaire yi tolloo wuñu tolloo wuñu poids kon nag boo nee par kilo la affaire yi dina am ñoo xam ne di nga joxe lu baree baree bari ngir mën a am li nga xamante ne mooy mooy ak ci résultat bi waaw ku mel ni kii Qardawi ci fiqhu zakat moom wute nag euh, yiñ la wax sànq 647 moom al-Qardawi da ne moom 653 en à peu près bi taqrib waaw bi taqrib waaw bi taqrib kon loolu mooy ndax xam nga nañ naan la euh, euh, cent cent environ deux am ñu naan noo équivalent mais loolu lépp ça dépend kilo loolu lépp ça dépend affaire bi li mu gën a doon léegi nag lenn am na moo tax ci wàllu zakatul fitri nii koo xam ne dana ne man xaaral ma joxe lu ëpp comme ça c'est sûr que bu ma joxee lii ki loolu baax na mais affaire mooy bu matul nag hein moo tax loolu noonu bil wazn litre lañ koy natte mooy kon trois cents saa ku am lu toll trois cents saa ci sa léegi nag loolu mën nañ ko calculer en litre en litre à peu près ci wàllu litre à peu près mooy comme noo xam ne dañu naan trois cents saa par exemple day tolloog ab bërigo wala yu mel noonu mooy exemple laa joxe comme ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu essayer jël. loolu loolu façon la boo xam ne lu mën a nekk la nit jël pour affaire bi simple ñu jël trois cent cent def ko ci lu mel ni ab bërigo xool bu dee dafa tolloog bërigo bi képp ñu ne kon baax na léegi mboqu meek dugub jéeg ceeb beeg ci bërigo bii lañ koy natte am nañu ko baax na léegi lu mel noonu nag nga am lu mel noonu xam ne ñaata litre la bërigo bi def bu ko defee nga ne ku am temps ci litre bi lool en tout cas mooy trois cent cent loolu mooy nisaab bi te loolu mooy li gën a dëgër que ne am na nisaab contrairement ak li xanafiya yi daal di wax hein kon affaire yi ñu ngi noonu léegi nag ginnaaw bi ñu xamee lii mooy am nañu li nga xam ne moo jëm ci wàllu façon yi nga xam ne ñoom lañuy joxe zakat mooy kullu ma yuqtaatu wa ci wàllu mbay mi ñoomin orange ñoomin mandarine ñoomin clémentine ñooñ ñépp dañ leen di exclure ñoomin bisaab bu tooy ah pure d'oseille yi gaa yi defare pure d'oseille yi muy ñoomin bëgg yooyu yépp bisaab yooyu bokkuñu ndax laysa mimma yuqtaat wa yuddaxar hein voilà léegi nag ginnaaw lool kon gis nañ nisaab bi mooy trois cents xamsatu awsuq saa mu xawsatu xamsatu awsuq al wisq mooy lan mooy soixante saa soixante fois cinq bi nga xam ne moom la yonent ma lay saar saam ne ko amul amul ci lu gën a néew trois cent kon cent muy xamsatu awsuq amul zakat boo ciy génne lay sa nekkul fii ma duuna xamsati awsuq lu gën a suufe cinq awsuq muy équipement trois cent cent sadaqa kooku amul zakat bu toll noonu loolu léegi pratique mooy ngañ silla mii de baykat la am na toolu gerte walla toolu dugub wala toolu ceeb fii ci bassin de Richard tol moom nag jour récolte bi jot na léegi ngañ si la li ñuy njëkk a xool mooy ban façon tool la am nga ne ma ceeb ak yiimal a yiimal ñu ne waa loolu de bokk na ci façon alal yi nga xam ne ci wàllu mbay mi dañ ciy joxe zakat voilà mu ngi ci loo bi léegi nag bi nga xamante ne récolté na ko ngañ si la am na deux cents moo génn ci tool bi deux ans alhamdulilah deux cent cent laaj bi mooy est-ce que kon ngañ sil la war naa joxe zakat walla déet dañ naan la kooku du joxe zakat ndax lan nisaab bi trois cent cent la te moom deux cent cent la am kon yaa ngañ sil la laysa alayka zakat kon yow ngañ sil la amul zakat boo xam ne bu tegu saw loos la boo xam ne boo war a joxe la yow ngañ sil la léegi nag buñ paree ci loolu ñu ne waan même ngañ silla mii beneen toolam bi nag kanta beneen toolam bi toolu dugub la walla wala toolu lan toolu gerte la ba mu ko récolté nag ngañ silla am na cinq cents sa est-ce que joxe zakat wala déet ah kay parce que ngañ silla dépassé na seuil bi muy seuil imposable trois cents sa la te am na cinq cents sa kon ainsi de suite noonu lay deme léegi nag mu des beneen affaire mooy génnaaw bu ñu xamee seuil imposable bi ci wàllu mbay meek yooyu yi ñu ciy jóge yi ñu ciy jële muy trois cent cent léegi bu ma ko amee man ngañ silla exemple ngañ silla mais ngañ silla moom ñaata lay génn ci mbir yi dañ naan ko rek léegi boo comme que matal nga ko xoolal rek loo génne non non non sharia du jeté gars yi noonu ku nekk di demee sam xel xool leen nu ngeen ko yëgee ah non ah sharia du ngeen ko yëgee ana mooy miqdaar ana miqdaar bi nga xamante ne moom lañu war a génne ci li nga xamante ne ni mooy zakat loolu waxoon nañ ko sànk ci waxu ñoom bi xanafiya yi wax rahmatullahi alayhim mooy bu matee nisaab xam nga wax jii nag mooy xanafiya yi ñoom bokkuñ ci mooy bokkuñ ci lan nisaab bokkuñ mais ñaata lañ ciy jël lool ànd nañ ci waa jumhur loolu dañ naan la nit ki maadaama toolu tàndarman bi wala ceeb wala ñoom ngañ ngañ silla mi nga joxe léegi am na cinq cent kon bokk na moom dugg na fi nga xam ne c'est imposable ci wàllu mbay mi ci récolte bi léegi nag mu des ñaata la ciy génne euh, dañ naan la loolu waxoon nañ ko sànq mooy ñaari façon moo ci am mooy dañuy xool toolu ngañ silla boobu ba léegi ah restons à l'exemple de ngañ silla et ses terres à Richard Toll ak chamam yi mooy dañuy xool est-ce que moom toolam toolub ceebam bi wala toolub gerteem bi ana lan moo ko doon arrosé est-ce que tawub yàlla bi subhaanahu wa taala moom ci la basé woon kese mooy dafa ñëw ji comme ca Bawol wala ca Saalum nañuy jiwee di xaar ca nawet bay jege di xaar taw bi est-ce que moom loolu la def wala déet mooy lool il faut ñu régler ko bu dee ne noonu la def loolu mooy définir mooy réponse bi bi muy joxe mooy définir ñaata la war a génne ci récolte bii mu am muy cinq cent saa yi mu am léegi ñu ne sëñ ngañ yow lañuy ñuy déglu ana sa tool bi lan moo ko saxal nii lan ci lan la ko doon arrosé lan moo ko doon nàndal ci ndox lan mu ne ah man de moom comme baykat yi ëpp rek waaw ba nawet bi waaj daal laa saaw jiwu songu tool bi waaw ànd kook sama xale yii nga xamante ne ngàcc ngaalaamaa ñoom def ko rek bàyyee suñu bopp yàlla nag ah suñu boroom de def na taw bi baax na mbay mi baax na ba am naa ci loo xam ne wuute euh, euh, fawqa na sama njort féete na kaw la ma yaakaar ak la ma doon njort la ma doon estimer la ma doon xaar ah ça a dépassé mes résultats escomptés ñu ne ko ah, kon sëñ ngañ yow foofu nag yow kon li ngay joxe al ushru ngay joxe mooy boo jëlee sa loolu sa cinq cent cent yooyu da nga koy diviser ci dix parties hein sa cinq cent cent yi ngay diviser ci dix parties benn partie bi muy al ushru benn bi moom ngay jox ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jagoo ana ñooñu ñu koy ñu jox ñooy ñan ñoom lañuy gis ci li ashxaasim maxsuusin hein ñu ne ko yaa ngañ sil te cinq cent cent divisé par dix daf lay doon lan cinquante kon da ngay jël cinquante yoo xamante ne nii ah mooy boo ko diviser en dix da ngay jël dix cinquante fii cinquante fii cinquante fii ba muy dix léegi nag benn partie bi ci yooyu moom ngay jox ñi nga xamante ne ñooy woy ñàkk ñi ah kon loolu la ngañ si la di joxe. waaw hein kon mooy ndax lan lan mooy wane lool yonent bi aleyhi salaam moo ne fii ma saqati sama al ushr mooy li Hanafi yi doon wax sànq hein mooy un dixième lay am un dixième un dixième lay am fii ma saqati sama al ushr dañ naan ko sa cinq cents yooyu yow ngañ silla cent yi un dixième bi ah moom ngay jox fuqaraa yi ndax yow buur yàlla a ah, mooy ki nga xamante ne nii tawam bi la yow defoo ci dara buur yàlla ci wàllu boobu moom moo ko moo ko saxal moo def lépp kon nag joxal ko ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñi un dixième muy loolu al fiima saqati samaau wal uyuunu aw kaana uthriyan al ushr wa fiima léegi ko foofu lañu yem fiima saqati al anhaar wal ghayam al ushuur ah loolu ngay joxe yow sëñ ngañ léegi nag bu nee noo ah man de maa utoon samay aala li nga xam ne mooy samay jumtukaay ngir mën a ngir mën a lan ngir mën a arroser lu ngir mën a irriguer sama tool bi waaw ay technique d'irrigation yu moderne laa ut waaw di ci xëcc ndox yi di ci kii ngir loolu lépp ngir mën a sama tool bi kii ñu ne ko ah ah kon nag bu boobaa doo joxe al ushru de mais nisful moo mooy gis nga ushru bi ñu la waxoon sànq un dixième boobu moitié wam ngay joxe allahu akbar ah allahu akbar loolu loolu kii na da say way jëla léegi nag mooy mu am leneen mooy bu dee ne dafa am tool bi moom waa ji da koy bu dee Sénégal moom tool bi li muy def da koy kii day bay deux mois deux mois jumaadal ula jumaada thaniya wala rabiul awal rabiul thani wala safar ak rabiul awal wala muharram ak safar wala ramadan ak ak ak ki nga xamante ne mooy shaaban ak ramadan moom deux mois cinq mois la laaj deux mois yi moom mooy essayer ci ay technique boppam la koy arroser mais trois mois yu des day fekk saison pluie mu bàyyi kook lool bu booba dañ naan àll xukmu lil gaalibi wan naadiru laa xukma la ah bu booba li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy li ëpp la ñuy jox àtte mooy comme que dañuy xool ban moo ci arrosé lu ëpp dañ naan taw bi la parce que trois mois yi moom la kal ci taw bi dañ naan ko konkat ah konkat bu boobaa xam nga nooy defa xam nga nooy def yow dangay joxe un dixième al ushru waaw un dixième ngay joxe léegi nag comme que fii moom moo ko moo ko moom moo ko ay technique boppam la teg moo ci def ay effort moo ci julli dayog coonom bu boobaa ñu ne ko moitié al ushru ngay joxe mooy doo joxe rubul ushri mais nisfu bi ngay joxe mooy moitié wu li nga xamante ne mooy al ushru loole ngay joxe léegi bu loolu baaxee bu dee contraire bi contraire bi lay doon contraire bi mooy lan mooy euh, dañoo deux trois mois yi moom lay jéngu deux mois yi mu bàyyi ko taw bi bu boobaa al hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma la mooy li nga xamante ne nii mooy am àtte la ñuy jox àtte mooy li ëpp mooy comme que deux mois rek la bàyyee taw bi bu boobaa moom nisfu al ushri lay joxe moitié wu un dixième moom lay joxe moom suñ ngañ si la moomee léegi nag am na beneen cas mooy ñu laaj ko ne ko mais sëñ ngañ sëñ ngañ mais yow yow sa tool bi eh, eh, eh, yow yaa ko irriguer sa bopp yaa koy arroser sa bopp wala taw bi la yaa def sayta mu ne loolu nag fàtte naa ko de xamatuma ci dara waaye coono bee ma jàpp tool bi dafa maa escanté fii mu ne yooyu yépp fàtte naa ko ah xamatuma ban moo ci benn bu ci nekk leer na ma ne lenn li taw bi la lenn li nag ah sama méthode bopp la maa ci sonn ngir man koo ngir man koo arrosé mais nag xamatuma lan la bu boobaa dañ naan ko defal li gën a wóor ndax al ihtiyaat da def li gën a wóor nit day def li gën a sàmm ci diineem bu boobaa ñu ne ko yaa gañ sil la kon joxeel un dixième léegi nag benn kaawa ci des mooy waa léegi léegi ah bu dee nag dañoo bëjjoo bu dee ne dañoo exéco nag bu dee ne affaire bi par exemple trois mois la mbay mi di di la la récolte bi la mbay mi ba ni muy ñoreel di di di kii di di di di di mate man ma def un mois cinq un un virgule cinq mois ma def ko ci sama méthode irrigation bopp beneen bi taw bi un virgule cinq kii des taw bi boobaa nu muy demee hein kooku dañ naan trois kaar bi lay yor hein mooy gis nga al ushru boobu di di un dixième bi hein moom lañuy xaaj dañ koy xaaj ci quatre parties trois yi moom lay joxe mooy un dixième bi benn boobu un dixième boobu mu waroon a joxe da koy xaaj ci trois parties ci quatre parties ci quatre mooy loolu bu ko xaajee ñett yi nag lay joxe muy salaasatu arba'in usri waaw thalathatu arba'il ushri thalathatu arba'il mooy un boobu laay xaaj ñeenti xaaj arba al ushri ah ma jël ñetti yi loolu laay joxe léegi nag mooy de toute façon dañ koy xaaj ci digg bi rek léegi euh, mooy salaasatu arba'il ushri lay joxe ci bu dee ne dañoo bëjjoo euh, at mii lii ano ah mooy cinq taw bi mois cinq li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu euh, sama méthode irrigation mu joxe salaasatu arba'il ushri waaw ushru boobu ngay jël un dixième bi divisé ko par quatre ñetti nga joxe loole léegi nag lii côté zaran bi nag bu dee ne euh, mooy ni ñuy génnee zakat bi mooy bu dee réew la moo xam ne réewum jullit la mooy réew la moo xam ne sharia fay dox te li nga xam ne mooy euh, état bi day yónni ay nit ñoo ñoo yor mbir mi ay état jullit la bu boobaa day yónni ñoo xam ne ñooy dem def xars bi mooy dañuy dem à peu près tool bi ñaata lay doon ñaata lay doon à peu ñoo koy à peu bu à peu près ne lii la ci kaw loolu ya ñuy génne zakat bi ci kaw loolu le kañ lañ koy génne mooy bés biñ koy góob comme l'alxuraan wax yow ma bi bés bi muy bi ñuy def récolte bi ci lañ koy génne ci gàttal lii mooy li jëm ci wàllu lii léegi bon bu dee waa ji dafa amoon ay det bala ñu nga bala nga tëj bu dee dafa amoon ay det nag est-ce que day jël det yi teg fële ba pare génne ko ci mbay mi est-ce que day jël det yi génne ko ci mbay mi ba pare wala yooyu dañ naan ko ne ko ci génne parce que euh, mooy liñ la waxoon rek det moom fu mu kiiwee dañuy fay det yi ba pare parce que sinon amul sens moom bu dee day joxe loo xam ne après moo ko gën a soxla fakiir la bu boobaa moo tax moom day fay li nga xam ne mooy ay borom moom waajoo jële muy boroom tool bi kon ci gàttal loolu moo jëm ci wàllu zakatu zuru'i li ci ëpp solo lu ñu war a jàpp mooy nisaab bi trois cent cent la en volume la en litre la ku am lu toll noonu li nga ciy génne mooy nisful ushri bu dee ne taw bi tawub yàlla bi la ah te xam nga nga irriguer nga lépp ci buur yàlla la jóge moo la jox xam-xam bi moo la jàppandal nga mën a def lool mais rahmatan lil ibad mu def ko muy yërmande ngir jaam yi mu ne kooku euh, malgré tout ça na joxe rek li nga xamante ne Ah, mooy euh, li nga xam ne bu dee ne taw bi kese la al ushr un dixième bu dee ne nag yow yaa ko irriguer sa bopp mooy moitié wu un dixième loolu ngay joxe ah, ci zakat bi loolu moo jëm ci suñu tiroir bi gis nga moom guddul ah moom guddul noonu léegi bii di ñëw kon ban tiroir la ñuy gis mooy tiroiru al ibilu wal baqaru wal ghanam muy nag zakaatu tiroiru gëléem yi nag yi xar yi ghanam yi xar yeeg bëy yi ñoo bokk ñoom la ñuy boole ah incha allah loolu lañuy gis ci jataay bii di ñëw après euh, bu ñuy gis foofu dinañ gisaale asal mënoon lañ ko gis tey de mais bon doy na noon mooy li jëm ci wàllu lem est-ce que lem zakatu lem zakatu miel est-ce que miel dañ ciy génne zakatu waaw wala déet loolu incha allah dinañ ko gis ci bu ñuy buñ paree ci lële ak zakatu fas parce que comme dañuy wax ci animaux yi après dinañu gis ci li nga xamante ne ni moo jëm ci zakatu fas alxayl muy cheval yeeg pur sang yeeg gaayoo yële est-ce que zakat war na ci waaw wala déet kon ci jataa bii di ñëw suñu tiroir numéro 3 minal xubuubi min non minal minal minal minal ghanami wal ibili wal baqar insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi